ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni ñi nga xam ne ñooy buuri jamono joo jële ak njiit yi te bokkoon ci arab yi ak ñi nga xam ne dooñu doon arab ci njàngat mi mujj woon gis ñu ngi woon ci lu jëmoon ci wàllu xarfal te lool lien bu mu am fi ñu toll mooy lii Qaysar waxoon ca géntam ga bam xoolee ci biddiw yi ne anna malik al xitaani qad zahar kenn dafa gis daal mu xoolee ci biddiw yi kenn malikul xitaan muy buur bi nga xam ne mooy buurub ñi nga xam ne mooy ñi xarfal ad zahara feeñ na te dina féete kaw waaw loolu ñu ne woon dinañ ci ñëw insha loolu moo tax ñu nekk ci nii ci masala boobu pour rappeler tuddoon nañu ne masala boobu noonu ku mel ni ñu ngi doon gis li imaam alxaafiz ibn xajar traité masala mi fi fatx ci fatxul baari ci kitaabu libaas ci <clears throat> bi muy shara saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aley <coughs> gisoon nañ ne ñaari yu mag ñoo d'une manière globale ñaari avis yu mag ñoo ci am ñaari avis yu kii ñoo ci am eh. Eh, loolu avis yooyu noonu ñaar la woon bu njëkk bi moo doon bu imaam Shaafi'i raxmatullahi alayhi ak jumhuuru ya ñu ne xarfal dafa nekk loo xam ne farata la ci seen biir nag am na ñoo xam ne dañ ne farata gi ci jigéen ñi moom du farata ci jigéen ñi dañ koo soob mais d'une manière générale ñoom dañ ne loolu farata la beneen avis bi di waa jumhur min alxanafiyati walmalikiyati walxanabila wa taifatu min alshaaficiya annaha ann alxitaana laysa bi waajib bal huwa mustahab ñeneen ñi ne du farata mooy waa sunna la boo xam ne dañ koo dañ mais c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire ñu ngi doon gis nag dalil yi gisoon nañu boo fàttale ko dalilu wax bu njëkk bi di Shafi'i yi gisoon nañu seen dalil wax nañu ñoom fi nga xam ne moom lañ ko teg li tax ñu ne dafa war nee nañu <coughs> indi nañ seeni dalil léegi nag mu des mu des beneen partie bi mu des beneen partie bi di waa jumhur léegi kon waa jumhur ñu ne leen <coughs> yaa ma'shar al jumhur ana lan mooy seen dalil wax gi ngeen ne lii farata la ana fan ngeen ko teg ñu ne ñun dañ koo teg ci ay xadiis xadiis yoo xamante nii ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum solo nañ ko ab xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ku mel ni ñoom Shaddaad ibn Aws raxmatullaahi alayhi soloon na ko waaye du moom dong moo ko soloo ci saxaaba yi comme ni ñu ko waxe ku mel ni Seydina Abi Ayyub al Ansaari soloo na ko naka noonu xadiisu Abi Maliix ibn Usaama mu jëla ko ci baayam di Usaama radiyallahu taala an iljamii nako noonu xadiisu sayidina abdallah ibni abbaasi radiyallahu taala an iljamii nga nañu waa xadiis yooyu yépp wax nii ñoom ñu solo ana lan lay wax ñu ne xadiis boobu dane alxitaanu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dane alxitaanu sunnatun lirrijaal makramatun linnisaa dane xarfal de sunnatun lirrijaal sunna la ngir góor ñi mooy fii mooy sunna bi nga xam ne day wane ne du farata day wane ne du farata makramatun teraanga la linnisaa i ñeel <coughs> ñeel ñi nga xam ne ñooy ñooy jigéen ñu ne ñun fii leer na yéen <coughs> suñu différent mooy yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhim en tout cas seen mu yëpp ci yéen seen mazhab mooy ne farata la mais yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ne sunnatun lil rijaal makramatun lin nisaa te yéen ci seen biir am na ñoo xam dañ ne farata gi te lool mooy wax bu kaw bu bu bu joyal bi que góor ak jigéen yëpp la am nag ci ñoom seen biir yéen ngeen ne bon bu dee jigéen moom moo c'est pas obligation c'est pas une obligation quoi ci sunna ci bu dee jigéen la. ñu ne ñun loolu mooy suñu premier dalil ñun waa jumhur buy wone ne suñu wax moo gën dëgër waxu ñi nga xam ne ñooy Shafi'iyya léegi ah, ñu ne leen léegi est-ce que am ngeen yeneen dalil ñu ne ah kay am nañ yeneen dalil kay ñu ne ndax euh, parce que ñun dañu yéex a wax parce que ci jataay bee weesu waxtu wee ñu ko mayuloon waaye bi ngay tudd xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam biñ gisoon bu Seydina Abu Hurayra bi lu wax al fitratu xams wala xamsun min fitra boobu noonu mu tudd ci lelli ay we dagg ay we dagg ay naanu dagg li nga xam ne mooy wat karawu poqataan ak karawu li nga xamante ne mooy naq ak li nga xam ne mooy xarfal ñu ne yooyu yëpp boo seetloo yi mu boole foofu yi mu boole foofu yëpp dañuy gis ne duñu loo xam ne farata ci nit mooy wat ay naanu du loo xam ne farata la wat ay karawu poqataan du loo xam ne dañ naan waa ji wat ko gaaw walla nga am wala nga am bàkkaar loolu sunanul fitra la te fii moom laa lay saab saab di lim boole ci li nga xam ne mooy xarfal xarfal nag comme noonu yeneen yi ni ñu bañ a nekke farata naka noonu la xarfal bañ a nekke li nga xam ne la bañ a nekke farata ah ñu ne leen yéen lool rekk mooy seeni dalil <coughs> ñu ne am nañ am nañ am nañ am nañ ay dalil mais ñun mën moo doyloo ci lii ñu wax lii wane ne xarfal daal du farat ñu ne leen nag léegi léegi yéen daal yéen daal eh, yéen lii rekk ngeen am ñu ne waaw mooy suñuy dalil dalil soxlawul muy bari ñun dañ leen a jox xadiis boo xam ne bu leer la alxitaanu matharatu no no euh, sunnatun lir rijaal makramatun lin nisaa loolu kay leer na saxaaba yi ko solo yëpp wax nañ leen ko ñoom ibn Abdallah ibn Abbaas ñoom Seydina Shaddaad ibn Aws kon kay ñun wax ji ndax bari naam bariwul du wax ji mooy ndax fi am na fu ñu ko teg te ñun foofu lañ ko teg léegi nag mu des léegi ah ana ana lan moo gën a dëgër nag ci ñaari avis yi ana ban avis moo gën dëgër ci ñaari avis yi incha allahu taala incha allahu taala euh, abi waa jumhur moo gën a dëgër moo gën dëgër que waxu waxu jumhur shafi'i yi ne loolu farata la muy xarfal ne na la ah Shafi'i yi rahmatullah alayhim ne ñun am nañ droit de réponse te ñun d'accord uñu ci li nga ne li ngeen ne yéen waa jumhur que seen wax a gën a dëgër ñun d'accord uñ ci loolu ah ñu ne leen mais mais yéen xanaa xanaa xanaa déggu ngeen ñii li ñu wax xanaa déggu ngeen xadiis bi bi bi Shafi'i yi rahmatullah alayhim wax ñoom ab xadiis lañu ni de boo xam ne jële nañ ko ci saxaaba yu bari yoo xam ne ñoo nettali na yonent bi alayhi salaam wax na lii ñu ne ñu ne bañ koo dégg dégg nañ ko mais seen xadiis boobu waa jumhur ci boppam ñoo la gën a xam ne seen xadiis bi dafa da'if ne ah, waa jumhur ñoo leen wax lool ñu ne ah lool kay duñ ci werante waa jumhur ay muhaddisuun lañ tamit ñoom xam nañ ni mu demee nee nañu xadiis bi eh, ay saxaaba yu bari ñoo ko solo dañ leen laan dëgg la léegi nañ ñëw ci benn par benn ci xadiis yooyu ñu ne leen xadiisu xoolal bu njëkk bi mooy xadiisu abil malih ibnu Usaama bi mu jëlu ko ci baayam mu yëkkati ko ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana alxitaanu sunnatun lir rijaal makramatun lin nisaa ñu ne xadiis boobu imaam Ahmad moo ko solo ci musnadam naka noonu imaam al Bayhaqi dina ko ci sunanul yi waaye xadis boobu lañu ne ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim te waa jumhuur duñu man lu dul d'accord ak ñun xadis boobu wéerul la ndax lan ñu ne la xadis la bu xajjaaj xajjaaj ibn Arta moo nekk ci càllale bi moom moo ko jële ci Abi Malih te xajjaaj moom dafa nekk koo xam ne dafa wéradi te imaam mooy dafa nekk koo xam non seulement dafa wéradi mooy dafa wéradi kenn mënula sukkandikoo ci moom mooy bu nee ci càllale moom day tax xadiis boobu du wér te imaam Ibn al-Jawzi bi mi ci taxqiiqam bi dane da'if voilà dane moom da'if la kon waa jumhur xam ngeen loolu léegi ñu ne waaw ah ah, ah waaw waaw benn googu léegi nag yi ci des léegi yi ci des ndax yéen léegi bu abul malih bi bi mu ci baayam radiyallahu anhu ma boobu noonu moom ngeen wax nii d'accord deuxième bi nag ñu ne mooy xadiisu Seyna bi Ayyub bi nga xam ne moom it da koo yëkkati ñu ne mais boobu di wax laa même chose imaam al-Bayhaqi moo ko soloo ci sunan bi mais malheureusement dafa jaaraat ci al-Hajjaj ibn mu jële ko ci Makhul Makhul jële ko an ci an euh, ci Seyna Abu Ayyub moom moom dafa dafa dawa dafa dajale ay mbir dafa nekk loo xam ne da'if la ba nekk ba pare nekk munqati' seen seen mu loo xam dafa dog dafa am rupture seen càllale bi comme ni nga xam ne imaam al-Bayhaqi mi ko solo lool la wax voilà ah. Ah. kon loolu beneen affaire la ah déet waay ñu ne ñetteel bi yéen kay xaar leen rek pour wax leen ne ñun d'accord ñun Shafi'i yi rahmatullah dañ dul d'accord ngeen bëgg a nootal wax waa jumhur ñu ne ah, am nañ beneen dalil ñu ne mooy mooy moom no seen beneen xadis bi nga seen beneen saxaaba bu ko soloo ba léegi xadis bi muy ñoom nee nañ jumhur nee nañ te wax nañ dëgg seydna abdallah ibn abbas moom it mu yëkkati ko radiyallahu anhuma soloo ko te ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax lool loolu imaam at-Tabarani moo ko solo ci al-Mu'jamul Kabir naka noon imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci sunan bi ci xadiisu alwalid ibn alwalid mu jëla ko ci ibn thawban moom mu jëla ko ci muhammad ibn ajlan moom mu jëla ko ci ikrima ikrima jëla ko ci seydina abdallah ibn abbas radiyallahu taala anhuma ñu ne mais imaam albayhaqi ci boppam bi mu soloowe xadiis bi dane hada isnaadun da'if wal mahfuuz annahu mawquufun alayhi ñu ne imaam al-Bayhaqi ci boppam bi mu ko soloowee ci sunanam dane hada xadithun daif non hada isnaadun daif dane lii moom sanad la càll la boo xam ne dafa wéradi mu ne wal mahfuudu li nga xam ne moom lañ mooy li nga xam ne mooy moom la demee dëkk te ñu takk ko te jàpp ko mooy ne xadiis bi yonent ba Seydina Abdullah ibn Abbas waxul na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ma ko wax ci moom la yem ndax loolu mooy xadiis mawquuf mawquuf mooy loo xam ne saxaaba bi radiyallahu anhu moo ko wax neewul ne ci yonent mi alayhi salaatu salaam la ko jële mu ne imaam al-Bayhaqi ne loolu mooy li ñu jàpp loolu mooy li dëgër que wax ji Seydina Abdullah ibn Abbas moo ko doon wax waaye waxul ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax même bu dee ne am na ci riwaay comme niñ la ko waxee sànq ci début bi que ne da koo yëkkati ba ci yonent mi alayhi salaatu salaam mais yooyu loolu la imaam al-Bayhaqi ne loolu nag la demeewul noonu li nga xam ne mooy li ñu takk te mooy lii jaar yoon ci xadiis bi mooy ne na ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma moom moo ko doon wax ah imaam al-Bayhaqi ci boppam ci maarifa nee na innahu la yathbutu rafu waxaat na ci beneen téereem ci maarifa ne wérul innahu la yathbutu saxul rafaahu ak yëkkateem moom xadis bii nii këne yonent bi alayhi salaatu moo ko wax li am ba des mooy xadis mawquuf la ci sayyidina abdallah ibni abbaasir radiyallahu moom la yem Shafi'i yéy ne pareeguñu ndax dangeen ñu joxaatoon beneen saxaaba muy Seydina Shaddaad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ñu ne xadiis boobu ñun Shafi'i yi dañuy wax ne rawaahu ibn Abi Shayba ki ko rawoo ki ko solo mooy boroom al-Musannaf bi Abdurrazzaq ah non non non <laughs> tout le temps man des fois dama leen di jaawale musannafu ibn nga xam ne mooy ibn Abi Shayba. imaam ibn Abi Shayba moom moo ibn Aws na ko ibn Abi Xaatim solo na ko ci al-Ilal kitaabul Ilal li ibn Abi Xaatim na ko noon imaam soloo na ko ci al-Mu'jamul Kabiir mais foofu it ci xadiisu Hajjaaj ibn Artaa la yem nda jaar an Abi Malih mu jëla ko ci baayam an Shaddaad bihi moo tax imaam Ibn Abdul Barr wax ci at-Tamhiid bim solo yi mu ne haadha al-hadiis yaduuru ala Hajjaaj ibn Artaa wa laysa mimman yuhtajju bihi boo tax imaam al-Haafiz ibn Abdul Barr al andalusi annamari rahmatullah alayhi mu ne xadiis bi day wër wërloo ci Hajjaaj ibn Arta mu ne wa laysa mimman yaqul bi te bokkul ci ñi nga xam ne dañuy sukkandikoo ci ñoom mu ne te bokkul ci ñi nga xam ne moom ñoom lañuy sukkandikoo duñu sukkandikoo ci seeni wax ci seeni xadiis moom Hajjaaj ibn Artoo naka noonu la imaam ibn Qattaan wax imaam ibn Qattaan dana haaza hadiisun munqati'ul isnaad hein mu lii daal xadiis la boo xam ne non seulement ah, kii bi sanad bi dafa am rupture ah. kon mu ngi noonu ñu ne lii lépp mooy wane ne kon xadiisu jumhur bi mais xadiis boobu d'accorduñ ci hein xadiis boobu d'accorduñ ci léegi ah kon kon yow nan nga mën a waxee waa jumhur ñoo gën a dëgër le bu dee na xadiis bi malgré fi mu jaar yépp dangay gis ni wérul ñu ne non ñun ñoo gën a dëgër le nañ d'accord nañ que ne que suñu xadis bi am na wax malgré tout Shafi'i yi ne may leen ñu sax bala ñu ngeen a dem ñu ne même buñ d'accordoon que seen xadis bi wér na dañ naan sunna boobu yonent mi alayhi salaatu wax fii comme li ko imaam al-Iraqi waxe boroom tarxu tasrib muy Zeynuddin dane non même bu doon lool la ah dañ ne jubluwu ci sunna bi nga xam ne moo contraire ak waajib non mooy ne ndax sunna li muy tekki daa bari sunna tekkiwul que ne buñ nee sunna rek mooy bi contraire ak waajib na léeg-léeg dañ koy wax fekk farata lay tekki ah waaw sunna day tekki li nga xam ne mooy do tërëliin aw yoon aw dox aw doxalin léeg sun na day nekk loo xam ne farata lay doon waaw léegi ñu ne wala rek ñu mu jublu ci diine ji ni ñu ni yonent mi alayhi salaatu salaam ak yonent yi bi salaatu salaam doon doxale léegi mu ne loolu bokkul ak même ñun duñu d'accord bu boobaa que ne mooy yéen ni ngeen ko jàppee ne kon noonu lay firi ko mooy wane ne kon du farata ñu ne waa kon yéen baax na yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhim ah en tout cas de liggéey ngeen de ñu ne waa jumhur ne mais de toute façon ba pare ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu may euh, non ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim pare loolu mooy premier dalil may leen ñu bu dee ngeen jéggal ñu rek comme que comme que dalilu jumhur bariwul yiñ fi limee ñoom ñim fi lim nii bariwul comme que tontu nañ bu njëkk bi biñ indi te moo gën a dëgër ndax mooy noonu la booy argumenté da ngay indi xadis d'abord mooy xadis wala alquran wala xadis ba pare dooru indi ci wàllu ar côté am xel ak yooyu moo tax da ngay indi argument yoo xam ne ci naql lu jóge ak ci loo xam ne àqal waa jumhuur ne ñun am nañ ci àqal de ak yooyu waaye dañuy déglu yéen ba ngeen pare dañ leen déglu léegi tontu leen kon ci suñu deuxième bi ndax lool ngeen ñu ñaan ñu ne ñun li ngeen ne xam nga dégg nañ leen ngeen ne euh, kii nii yiñ boole fii nii xadiisu biy wax ci fitra li mu boole bu sëy na Abu Hurayra bi ay xassu shaari bi al alxitaanu euh, natful ibiti ak ak ak ak yooyu këne loolu euh, dafa nekk yoo xam ne comme que ñoom ñëpp boo seetloo yeneen yëpp ay sunna lañ du ñuy farata kon nag bii daa war a nekk farata ñu ne mais ñun loolu am nañ ci tontu ana lan mooy tere est-ce que loolu day wane ne këne yiñ boole fii yenn yi duñu farata kon benn bii moom du nekk man da nekk farata ñu ne ñun d'accorduñ ci loolu d'accorduñ ci loolu te loolu yéen waa jumhur yéen surtout yéen yéen na nag <laughs> rawatina ndax fii dafa am lu am solo e, ñu ne yéen waa jumhur léegi da ngeen déglu leen fii ñu wax leen lu leer rek ñu ne mais yéen yéen yéen yéen dalilul iqtiraan xam ngeen ko ah bien sûr waaw dalilul ixtiraan mooy euh, conjonction de coordination la boo xam ne ay e yoo xam ne day boole ay mbir yu bari ci benn phrase wala yu mel noonu ñu ne mais yéen naka ngeen mën a waxee ne fii ndax moo fi am fii dalilul ixtiraan bi yéen daal moom ngeen jëfandikoo te yéen waa jumhur en général en général doonu ngeen woon d'accord ci dalilul ixtiraan sauf que dalilu ixtiraan xam nga bu dee ci xanafiya yi dafa dëgër mais xanafiya bi xam nga xanafiya bi moom ci mbir yi la bokk moom bu dee moom par exemple mooy ci waa jumhur la bokk moom day mën a wax Shafi'i bi ah man man man sama raisonnement dafa jub ba léegi dafa dëppook sama usul mooy man dalilul iqtiraan ci man dafa nekk argument de poids la voilà léegi nag comme que la man garaawul la ah. man moo tax fii nii argument de poids la yonent mi aleyhi salaatu salaam bi muy cité yi nga xamante ne nii ay kii lañu ay ci fitra lañ bokk bim leen bi bim leen di cité dafa def ay wa ay wa ak ay wa mooy di def conjonction de coordination entre yi nga xam ne moom la lim ay xasu shaari beeg natful ibit yooyu yépp nag day wane ne kon ñun lañ doon wax mooy dalilu ixtilaaf dafa dëgër comme que nag yeneen yëpp gis nañ ne sunna lañ kon nag li nga xam ne mooy te dañ leen boole ci benn mbir ne xam sun lu général min al fitra wala al fitratu xams ne fitra de ni yàlla mooñaale doomu aadama bi bind ko noon ju mu ne loolu xams suñu boroom ne juróom la dilim par benn benn loolu loolu loolu day al istihdaadu wal xitaanu wa natful ibiti wa qasu shaaribi wa wa wa wa wa wa xalqul aana wa non non wal al istihdaadu voilà qasu shaaribi natful ibiti ak waa taqlimul adafir taqlimul adfar ak li nga xam ne mooy alxitaan ñu ne loolu noonu day wane ne kon ñoom ñépp bokk ati ñun saa yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhi j'espère que seen contre li ngeen bëgg a wax boole wu ngeen ñu ci léegi kon yéen wax lee nag li ëpp ci Maliki yi wala Maliki yi ak ak ak Hanabila yi mais ñun mënu ngeen leen wax loolu ndax euh, à vrai dire sax dalilu iqtiran boroom xam-xam yépp koy utiliser sauf que dafa am foo xam ne dañ du dëgër te lool day fa leer ne dalay lu iqtiraan dëgër am foo xam ne day dëgër am na yoo xam ne ñépp ci d'accord wa aqimu salaata wa aatu zakat joxe leen taxawal leen julli waxte ngeen ngeen joxe euh, wa ngeen joxe zakat mais loolu boroom xam-xam yépp d'accord ne dalilu iqtiran dafa dëgër foofu loolu mooy ñaar yépp farata lañ ñaar yi yépp farata lañ voilà deux yépp farata lañ mooy eboob leen boole da leen a boole ci ñu nekk farata wa aqimu salaa wa aatu zaka yooyu day wane ne loolu farata la loolu moo tax du ne ñoom dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dàq d'une façon générale sauf que Hanafi yi rahmatullah alayhim niñ koy utiliser moom dafa dafa gën a jéggi dayo ko ñeneen yi léegi kon Shafi'i rahmatullah alayhi ne leen waaye yéen Hanafiya yi kon baax na mais kon yéen ñi ci des kon euh, yéen même buñ àndoo ak yéen foofu que ne waaw dalilu ixtiraan bi fii nii euh, yéen fii dina dëgër ngeen wax ñun nag d'accorduñu même bu dee yeneen yi dañ ne sunna xam nga ku mel ni kii imaam Ibn al-Arabi al-Maliki dafa wax wax joo xam ne boroom xam-xam yi dañ naan lu tumuraanke la mooy bi muy wax ay yiñ tudd fii ci ci mooy juróom yooyu yonent mi alayhi salaatu salaam tudd moom mooy kenn ki nga xam moom moom dane lépp farata la waaw ndax noonu la yonent yi alayhi salaatu salaam doon léegi naka ngay mën a doxalee ngay mën a nekke jullit bu mat te yooyu noonu doxaloo ko mooy eh, daanaka moom moo moo wax jooju moom bu xaw a tumuraanke la léegi euh, euh, kon euh, ño kii Shafi'i rahmatullah alayhi kon ne gaa yi ne ñëwaa jumhur yéen kon seen buñ ñëwaatee ci seen lool ngeen ne parce que liy wan ne xarfal kon du farata mooy ne yeneen yi ñu ko fi boole lii yépp nekkul farat dañ naan ah non dañ naan non mais c'est possible que ana lan mooy tere ñu boole ay mbir yoo xam ne yenn yi day nekk farata yeneen yi du ko nekk te yéen waa jumhur même bi ngeen di yé Shafi'i yeeg yéen Maliki yi yi ak ñun bi ñuy bokk na li ñu doon delloowe naan dalil iqtiraan des fois bu dëgg mooy wax mooy aaya bi ne kulu min samarihi ila ahmar wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wa la tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin ha ñu ne alxuraan dane ci suuratul anaam aaya 141 kulu min samarihi ida asmara lekk leen ci seen meññeefu seen récolte bi ida asmara bu ñore wa aatu ngeen joxe xaqahu mooy àqam mooy azakam yawma xasaadihi bés bi ngeen koy récolter bi ngeen koy góobe wala tusrifuuta bu leen yàq ndax inna allaha buur yàlla laa yuhibbu bëggul al musrifiina aji yàqkat yi way yàqkat yi léegi ñu ne yéen xool leen kulu samari samarihi loolu du ndigal lekk leen ci meññeef mi bu ñoree wa aatu xaqahu du ndigal wabi foofu dalilu ixtiraar amu fa ñu ne waaw wabi la ñu ne est-ce que dëgër na ñu ne dëgër dëgërul lan moo tax ndax lekk récolter ba pare lekk ci loolu du farata alors que xam nañ ne joxe récolte jour bi ngay récolter nga génn ci azaka loolu farata la te ñaar yooyu la boole ci même phrase bi te pourtant ngeen lekk bi moom du farata mooy lu dagan kese la mu baax la nit bu neexee mu bayu toolam ba mu jeex ay hectares yi hectares jël lépp jaay ko sans autant mu lekk ci doomu gerte kenn du ko ne def nga bàkkaar du d'accord loolu ñépp ci d'accord mais bu bayoon toolu gerteem ba pare jaay lépp te joxewu ci benn azaka kooku def na lu xaraam ndax li nga xam ne mbir mi dafa nekkoon farata ci moom loolu ñëpp ci d'accord ñu ne waaw ñu ne léegi du ñoom lañ boole lii nekk farata lii nekk loo xam ne mu baax rek la lu mën a nekk kese la lu possible ñu ne nag ni mu foofu la mën a nekk fii la nekk fii ci suñu xadis bii que ne même bu ne ay nat euh, euh, buddi karaw poqataan daal di dagg ay ay ay ay ay ay naanu yooyu même bu dee ne dañ ne du farata li nga xam ne mooy xarfal moom farata la comme li nga xam ne la génne azaka bañ ko booleeg lekk ca meññeef ba génne fara azaka nekk farata lekk gi bañ a nekk farata naka noonu la yeneen yi bañ a nekk farata waaye li nga xam ne mooy alxitaan nekk farata ndax li nga xam ne rawatina bu leen fàtte dalil bañ leen waxoon yonent mi alayhi salaam saxaaba boobu nga xam ne dafa tuub woon mun a ko dindil sa karawu jaahiliya gi mooy karaw bi nga xam ne karawul kufri gi nga yoroon laata ngay tuub te nga dem nga daal di xarfal nga daal di dem def circoncision ñu ne léegi nag ginnaaw loolu ñu ngi jéggalu ci une sorte de monopolisation de de la parole bi ñu def waaye manul woon ñàkk pour tontu pour wanne <laughs> eh, waa jumhur moom eh, seen bos gi nu la dëgër te ñu ngi leen di déglu ci beneen dalil bi ngeen wax nee am ngeen yeneen dalil boo xam ne man ngeen ko ndi waa jumhur ne waaw léegi ñun ni ñuy def pour wan ne suñu bosa gën a dëgër malgré que ne suñu xadis boobu noonu bon euh, nee ngeen wérul d'accord nañ ñu ne mais ñun dañuy njëkkee ci yéen chafin rahmatullah alayhi yéen seen dalil yi bari léegi on va prendre dalil par dalil benn par benn tontu leen tontu ci dalil yooyu ñu xool ba xam lii ngeen def ba pare ñun tamit xam nga yéen ngi mujjee wax léegi ngeen naan seen seen dalil bi ngeen joxee ci affaire nu mu tudd waaja euh, ki ki tuuboon mu ne ko yonent ma saa saam ne ko demal watu ci karaw yéeféer gi te nga dem nga nga nga kii nga nga nga xarfal bon baax na ñun nag c'est à notre tour ya ma'shar ash léegi déglu leen ñu daal di tontu nag ci seen argument yi ngeen feen indi woon jataay bee weesu ñu ne waa ñu ngi ñu ngi leen di déglu ñu ne yéen xam nga am na lu ngeen jokkoon a wax eh, nañ nañ njëkk fii ñu wax léegi mooy xadiis Seydina Kulayb bu bi ngeen wax eh, boobu ngeen ne dafa tuub yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko dindil sa karaw jaahiliya gi te nga xarfal du lool ngeen wax xadis boobu ñu ne waaw ñu ne waaye yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhim xam ngeen ne dalil xadis boobu wérul ah imaam Ibnul Munzir ci boppam nee na laa yas butu fii shay'un pour couper court gis nga euh, euh, gis nga ci ci bunt bii nii xadis bu lay wax ne xarfal farata la ah loolu dara saxu ci imaam Ibnul Munzir loolu la wax te qad araftum man huwa xam ngeen kuy moom benn affaire a buy wane ne kon yéen seen dalil bi ngeen bi ngeen jàpp doon wax boobu ba léegi dara moom moom dëgërul waaw mais mais mais wérul te ginnaaw loolu euh, kii nu mu tudd neewoon ngeen ne ndax affaire bi bu ñu ko daggul mooy buñ xarafalul surtout góor góor surtout góor buñ ko xarafalul foofu noonu poche la boo xam ne day def ay saleté te dafay mel ni ku jël saleté daal di koy def ci ci gémmiñam mooy ba saleté mais li ma jublu euh, mooy mooy sobe voilà dafay denc ay sobe comme nit ki mën na tuur ndox tuur ndox yi daal di des foofu léegi moom dafa me moom nag bu boobaa mooy nit la koo xam ne dafa moo ko tey jël jël sobe daal di koy téye yenu ko te loolu dafa xaraam ñu ne comme moo ko jëloon sobe def ko sa gémmiñ a ñu ne leen mais yéen suuf <laughs> que sauf que loolu bokkul yéen bu dee gémmiñ gémmiñ mook li feeñ ci biti yaram moo yem mooy gémmiñ nga ne ah non ma man moom novice la xaw ma ci dara hmm, débat entre borom xam-xam la man déglu kese laa ci am mais gémmiñ ak lu feeñ ci yaram mooyam est-ce que nit bu ma xoolee dinaa gis li ci biir gémmiñam li na ci pale bi wala li mu teg ci làng bi bu dee génnewu ko mu mu mu tëj ay ay ay tuñum loolu nan laa koy xame waa jumhur ne malgré loolu même boo ko xamul li ci loolu mu nëbb ci biir gémmiñ ci biir ci biir noonu comme bu nit sexee dara loolu mook àttee lu nekk ci biti mook àttee tànk bi bii feeñ ak loxo bi ñoo yem ñu ne ah non mais waaw waaw du ngeen ñu leeral lool ñu mais lool lool kay c'est évident c'est une évidence parce que est-ce que nit ki bu wooree nit bu wooree daal di jël lekk daal di koy sex boo xam ne du loo xam ne bu dugg la duggul mu sex ko comme mu jël benn koko damm ko daal di koy sex te yëyu ko lekk ko jàllul loolu day dagg kooram wala déet ah non non non moom daggul kooram ndax jàllul ñu ne voilà parce que dafa yor àttey li ci biti bu yoroon àttey li ci biir koor gi day dog kon nag affaire bi lool la kon seen gam-gam le mbir mi ak gémmiñ dañ naan le voilà <laughs> ñoo yem kon nag mbir yi ah, ca ca loolu la bokkul bokkul alors que. alors que ah, mooy mooy xarfal li fi fi ñuy dagg fi ñuy dagg moom ci moom moom moom àttee li ci biir la am mooy génnul ñu ne yéen c'est que yéen Shafi'i yi seen seen gam-gam seen kii comparaison bi ngeen def entre li ñuy dagg ci bu ñuy xarfal nit ak ku def euh, sobe ci gémmiñam yemuñu yemuñu ndax ki def gémmiñ ci sobe euh, sobe ci gémmiñam kooku loolu loolu ci mook mook àttee ci bitéeyam alors bu dee fi ñuy dagg loolu bu dee sobe la def loolu mu ngi mel ni mu ngi ci biir ba léegi yorul àttee li ci biti hmm. ba pare ñu ne leen en plus euh, imaam ki Abu Tayyib at yi rahmatullah alayhi dane mais <laughs> c'est li tax sax suñu dalil bii nii <laughs> dalil bii nii day dafee di appuye appuyer mooy ne lu toll noonu sax dañ koy jéggale xam nga dafa am ci sobe yi loo xam ne dañ koy jéggale mu ne lii dafa bokk ci li nga xam ne dañ koy bu tolee noonu ci euh, najaasa dañ koy jéggale ñu ne ci kaw lii lépp mooy kon yéen seen loolu ngeen di wax ne day def najaasa ak loolu day da non seulement mooy fekk du génn ndax foofu lay nekk mais loolu mook mook sobe bu nekk ci biir a yem mooy sobe xam nga fii mu ne nit ki bu dee ne euh, tuur ndox yi dafa nekk ci naq bi ci visi bi mais fekk génnul jàppam tajul fekk génnul mañ ne manuñ ne waa ji noo kiiwam dañ naan lee it àttee lu nekk ci biir la yem la jël ndax ni muy tëjoo noonu du génn voilà léegi ñu ne voilà loolu mooy seen loolu la woon mooy seen deuxième am ngeen seen beneen dalil bu ngeen xam ne dangeen ne liy waree ne fa xarafal farata la mooy ne. Euh, bu nekkuloon farata hein du ñu permettre nit ki di wuññi ay awraam ndax ki koy defal fokk mu fokk mu gis ko te loolu mooy dafa nekk loo xam ne lu xaraam la léegi nag li tax ñuy permettre malgré loolu nit di ko def man ko defal moroomam loolu mooy wane loolu dafa fekk loolu nekk farata du loolu ngeen waxoon hein ñu ne waaw ah, ah. loolu ngeen waxoon ñu ne waaw waaye nag ñu ne mais ñun nag d'accorduñ ci wax jooju mais d'accorduñ ci seen wax jooju ñu ne comment d'accord ngeen comment d'accord ngeen ci suñu wax ji ak ni nga xamante ne noonu la leere ñu ne mais parce que faju hein faju farata la du farata xam nga loolu am nga loolu beneen masala la mooy gis nga am paj faju nii du farata ah? feebar faju ji du farata loolu loolu nit nit ku ku ku ku ku masul dégg masala boobu boo koy dóoru dégg tam mu traumatisé la quoi ah, non non quand lislaam l'islam quand même du ne non le malade il est dem faju ji du farata mais bu faju jiwul ba dee kon du xarwul ne ah, ah loolu en fait dañoo dugal ci beneen mais bon pour gàttal ndax loolu loolu loolu ci yoon bokkul li ñu waroon a traité mais dañuy gàttal benn dalil kese lañ ciy joxe buy wane ne loolu du farata mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am Ummu Mihjan radiyallahu anha foog naa loolu masoon bu ma juumul sax loolu masoon nañ ko fee wax ah non non non non non loolu ci Bulughul Maram loolu bu ma juumul résumé Bulughul Maram non je ne sais plus foog naa foofu la woon sinon mais daal lu mu ci man dem mooy non non loo ay eh, ci siira bi la woon si eh, xamatuma nag kañ la woon mais eh, Ummu Mihjan boo gisee ci nisaanu xawla rasul radia alayhi salatu wasalaam wa radiyallahu anhu na mooy dernière ndaw jigéen bu ñu defoon tarjamaam muy ndaw soo sele doon doon doon doon bale jàkka ji di ko toppatoo dafa feebaroon dafa feebaroon feebar boo xam ne ay ay ay jinnee ko duggoon yu mel noonu la léegi yeneen time ay saab saab ne ko boo bëggee ma la nga wér wala boo bëggee ma bàyyi noonu nga muñ te yàlla tax waaye boo génnee àddina dem àjjana mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam man d'accord naa deuxième proposition bi mooy ma nga bañ maa ñaanal ma wér mais bu ma ma muñ te bu ma génnee àddina daldi dem àjjana waaye daa am benn condition bu ma ciy teg mooy bu ma dalee naa fexe na fexe ba mbir mi du tax ma bu ma wuññi samay awra waaw mooy bu bu ko mbiri saddee bu bu bu mu demee dara ba ay awraam di feeñ yonent alayhi salaatu salaam ne ko waaw ñu ne loolu noonu bu doon ne faju euh, kii feebar faju farata la mais kon yonent ma saa saam du du du du ko tànnaloo ci ñaari mbir danaan ko kaay ma ñaanal léegi mu wér wala demal faju ji voilà te gis nañ ah, non non pour bañ léegi nañ yem noonu ngir bañ a guddal affaire bi day gin a gudd léegi kon ñu ne leen <laughs> euh, euh, euh, xam ngeen ne te lool ku mel ni e, imaam al-Qaadi Iyaad ci al-Ikmaal mu ngi koy wax mu ngi ko indi pour tontu waxu oh, Shaafi'i yi rahmatullah alayhim ne leen ne yéen yéen fa feebar fajuru farata te yéen ñépp yéen yéen d'accord ngeen waa te pourtant te pourtant nit ki bu demee di faju xam nga lool ci sharia loolu gisoon nañ ko am na masala ñu ko gisoon dañuy gis jigéen ñi nga xam ne ñoo doon faj góor ñi ci toolu xare yi masala yooyu biñ koy gis Uhud këne ah kon possible na bu dee ne jigéen moo mën a faj ay góor moom rekk a fi ne moo fi mooy mu fi médecin mën na leen a faj vice versa bu dee amuñ beneen possibilité bu dee ne fii metti foo xam ne awra la goo xam ne waruñ ko a gis waruñ ko a laal mais foofu dañuy permettre médecin bi mën a laal foofu kese foofu kese te loolu rek lay mën a gis ñu ne mais ku mel ni imaam al-Qadi Iyad radiyallahu anhu mu ne mu ne <laughs> ne leen waa kay mbir maa ngoog nag bu dee ne yéen faju du farata waaye nit ki buy faj koo xam ne comme nit kuy faj ab jigéen boo xam ne li ko li ko dal ci baat bi la nekk xam nga warul wala xool baatu baax ndaw si mais tadu tadu tadu ma ko jox armaalam mais boobaa foofu da koy xool par pour pour man koo faj hein foofu bu boobaa wuññi googu day nekk loo xam ne lu ñu daganal la ndax lan ngir maslaxaay yaram bi ngir ut am ngir mën a yéwénal yaram bi ngir mën a am soin bi mën noo administrer xam niñ koy faje faj ko hein te xool ko bu booba ngir faj foofu foofale dafay nekk loo xam ne day nekk loo xam ne tamit lu ñu daganal lay doon te am paj mi tax ñuy def loo xam ne kat pourtant dafa xaraamoon ci cosaan mais faj ci boppam du fara du farata moo tax walay sa zalika waajiban ijmaan imaam al-Qaadi Iyaad ne te loolu ña faju du farata ci loo xam ne boroom xam-xam yépp ñoo ci lan ñoo ci dëppoo léegi ñu ne kon nag kon nag kon nag kon nag kon nag bu dee ne lii dafa possible ci loo xam ne mas masalaay maslahaay luy yëwénal ci wàllu at wa war yëfi àddina kese la mais lan la ñuy wax ci loo xam ne moom day maslaxa mbiru diine ji lool kay ala bi aw la à force yori la hein kon yéen li ngeen ne yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhim que ne comme que xool awra dafa nekk lu bu ñu ko permettre la tax ñu permettre ko dafa war a nekk loo xam ne farata la moo tax dañ naan leen <laughs> eh, eh, faj faj faj ñépp a d'accord ne du farata ah te pourtant waa ndaw si muy faju góor boo xam ne wala góor gi faj ndaw euh, jigéen boo xam ne du ko armaalam kenn ci ñoom ñaan foo xam ne warul ko woon a xool mais da koy foofu il faut mu faj ko il foo mu gis ko bu boobaa dañ koy permettre mu xool partie boobu kese te bu boobaa day nekk loo xam ne lu dagan lay doon. li tax muy faju faju gi du farata mais pourtant loolu noonu muy def noonu ci cosaan dafa xaraamoon kon nag dañ leen naan ni meloon noonu ci côté paj noonu la mel fii képp kon nag duñ ne comme que xarfal waa ji day nit ki day xool awraay jàmbur kon day tekki ne lu xaraam loolu buñ ko permettre li tax ñu permettre ko farata lañ naan du farata fen dafa nekk loo xam ne maslaha diiniya la waaw maslaha diiniya la boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ñu ko digal looloo tax ñu koy def te dafa am ay ngëneel ak ay bienfaits yu ci nekk voilà ah ñu ne ah kon loolu neen ton même bu dee ne ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah doon jéem na tontu ci affaire boobu mooy li wax nii mais à vrai lii la mooy ne lii imaam al-Qaadi Iyaad wax mooy affaire bi lii la lii mooy delloo waxu Shaafi'i yi ci côté boobu rahmatullah alayhi léegi ñu ne euh, amoon ngeen seen beneen dalil boo xam ne dangeen ne. ku mel ni ñoom imaam al-Ghazali ñoo ko doon wax ak imaam al-Mawardi rahmatullah ala al-jami' këne dagg aw aw ab cër ci boo xam ne ci ci ci ci yaram wi woo xam ne duñ ko du du loo xam danga koy dagg mu remplacé wu loolu moom ta'abbud di kese la mën a nekk te comme ko noonu la demee dagg cër ci yaram bu ñëwee bañ koy def dafa war a nekk loolu moom daa nekk farata moo tax comme ni nga xam ne dagg yi sàcc bi noonu la nekke farata ñu def ko ndax yàllaa ko farataal ñu ne comme que dagg loxoy sàcc man la nekk lu dul ne daa am mooy dafa nekk loo xam ne buur yàlla moo farataal ci sàcc bi mu ne sàcc ak saariqu ak saariqa bu jigéen bu góor beeg bu jigéen bi dagg leen seen loxo mu nekk loo xam ne punition dissuasive la dissuasive lay doon bu buur yàlla dogal mu ne looloo tax kon nag bu ñuy dagg leneen day fekk ne loolu tamit dagg gañ koy loolu daa fekk mu nekk farata ñu ne leen nag loolu nag lañ dul d'accord ñun waa jumhur ñu ne parce que dagg deen dagg mooy da a boole da ngeen a qiyaas affaire yoo xam ne bokkul affaire yi bokkul ndax dagg loxo loolu waa ji daa am lu mu def alors que ki ñuy xarfal deful dara ki ñuy dagg loxoom daa daa fab loo xam ne manu koo moom moomu ko te mu te mu mat sëy bi nga xam ne ku sàcc lu toll noonu à partir de foofu dañuy dagg sa loxo parce que ku sàccub nen kenn du dagg loxoom ab nen kenn kenn du dagg loxoom ku jël loo xam ne tamit ci mbedd mi lañu ko teg ça dépend ci dëkk yi ci réew yi bu dee Sénégal fee ku yeew sam xar ci mbedd mi ñu yóbbu ko waa jooju kenn du daggu loxoom parce que lan parce que affaire bi xirsa amu ci mooy gardewoo woo ko yow Sénégal réew moo xam ne ku fa teg sam xar ci ëtt bi sa ëttu kër nga muure ko kuur bi mooy yaa ko saraxe lan ngay xalaat nga jël ko teg ko ci terrain bi ci mbedd mi waa bu ko jëlee kooku kenn du daggu loxoom mais kenn du ne kenn du dagg loxoom kon waa ji ëskay na bu ko neexee nay jël ah non dinañ ko punir ci leneen mais ne mooy attey ndax pour ñu ne waa ji dañuy dagg loxoom il faut la muy jël mu nekk loo xam ne dafa am protection moo tax waajoo xam ne ab tontine lañu ko dénk mu ne mu tëdd ci ndaw soosu wala waajooju kenn manu la ne waa ji ab ab ojekat la wala ojam wumaan la déedéet du ojemaan fen mais nag mooy du sàcc ni ñu dégg sàcc que nag dañoo war a dagg seen loxo yi waa ju détourné kees te moo doon denc kees gi kooku kenn neewul ne apo l'islam deful l'apologie du banditisme de ak du du détournement de fonds non mais dalaa bëgg a wax ne dafa duggul ci critère lool moo tax tasawurul masala am solo mooy euh, boo gisee léegi yu bari di jaaxal gaa yi suñu doomi jamono mooy liñ waroon a njëkk a xam la ñuy teg fële mooy définition xam nga lañ naan sàcc mais xamuñ sàcc lu muy tekki buñ nee diw détourné nañu ne ab sàcc la alors que du sàcc en tout cas ci wàllu charia kooku sàcc kooku du sàcc de li charia as-sariqu du kooku <laughs> parce que xirz amu ci mooy xirz pour ñu ne waa ji dafa sàcc mooy loo xam ne boroom da koo denc nga ñëw ne ko tuŋaañ waaw kay waa joo xam ne dafa jël alalam def ko ci poosam di dox mu am bousculade nga fexe jël sa loxo dugal koy xëcc alal la nekk ca poosam waa lool da koo sàcc ndax waa ji denc na ko ndax dugal ci poos moom loolu denc la voilà mais jël ko teg ko ci mbedd mi ñu jël ko kooku noonu yow yow kenn sàccu la sauf ko waa ji dafa def usurpation dafa nekk loo xam ne ol kii la def dafa dafa këf voilà ixtatafa léegi dafa këf moom nag am na ay daan yuñ koy te da day fay waaji ah imaam xool li yelloo ci moom ci wàllu tanzir ñu teg ko mais nag kenn du dagg loxo léegi nag ñu ne yéen kon ñaar yi ngeen boole fii dafa bokkul ndax ci sàcc ba ñuy dagg loxoom kooku daa am lu mu def dafa fab alors que kii deful dara kon seen qiyaas boobu dañ leen koy delloo ndax qiyaas boobu jàllul ah ah mais mbir mi moom lëbëjoo na di ñu ne lëbëjoowul ñun ñu ñu jumhur xam nga wax nañ leen ñoo gën a dëgër ñoom tontu nañ ba pare mais xaaral te wax nañ la dese nañ boo xam ne moom boobu moom daanaka mooy suñum kaawu moom buñ ko ëndee ñoom dootuñ tontu de ñu ne waa léegi baax na ana juróomeelu ñu ne yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhi waxoon ngeen benn beneen seen ah, cinquième argument bi comme ni ko imaam al-Mawardi waxe woon rahmatullah alayhi këne xarfal euh, euh, euh, dafa nekk loo xam ne mettit gu mag lay dugal ci yaramu jà ci yaramu nit ki te loolu mënula nekk kon loo xam ne lu ñuy yoonal la lu dul ci ñetti mbir loo xam ne ngir maslaxa la ngir luy yëwénal yaramu nit ki comme faj piqûre bi ñu waxoon jël piqûre jam ko nit xam nga lu metti la mais c'est pour faj voilà wala boog mu war a nekk loo xam ne punition la kom ku def comme sànq li ñu wax sàcc bi ñu dagg ko wala koo xam dafa njaaloo te te te masula sëy ñu dóor ko ya aw wujub wala rek mu nekk ne mbir moomu noonu dafa nekk farata li ñuy teg ci yaramu jàmbur te mu metti mu ne ñaar deñ na mooy maslaxa gi deñ na ci wàllu li nga xam ne mooy xarfal du affaire maslaxa te tamit du punition bu waa ji lum lum def ñu koy punir comme ni nga ko waxee léegi loolu d'accord nañ kon nag benn ci des mooy farata bi ñu ne ah, ñun nag d'accorduñ ci loolu Euh, d'accorduñ ci loolu ndax yéen <laughs> mais xarfal ngëneel yi ci nekk dafa bari maslaxa yi ci nekk dafa bari mooy day yokku cet yéen li wax sànq ne day denc foofu day denc euh, ah, sobe dëgg la ñun waxuñ bu kenn xarfal de non ñun waxuñu lool dañ ne sunna la mais ñëw nag ba ne farata ñun foofu lañ àggul mais dañ ne nit ñi nañuy xarfal mais waxuñu nekk léegi bu ko kenn def loolu day yokk ak cet akuk laab da koy yokk akuk set loolu da koy yokk foo xam ne kay day denc ay sobe boo ko dindee loolu newatu fa kay amatoo possibilité boobu probabilité boobu amatu fa mais loolu kay day yokk ak ak sobe ak ak ak cet te foofu dafa bari yoo xamante ne nii ay salte yu fay nekk te en plus hein euh, euh, mooy bu dee ne ci côté arabe yi niñ meloon mooy gaa yi nga xam ne ñoom xarfaluñ dañ leen doon ŋàññ di leen tooñ ak saboote boo gisee Abu Sufyaan keroog lan la wax dane man daal masumaa gis ku gën a mën a xalaat rafet xalaat que zaalika zaalikal zaalikal aqlaf mooy koo ki nga xam ne du xarfal masumaa gis ku ku moom fekk Kisra la ci Qaysar la ci jublu mooy ne ñoom dañ ko doon wax ngir tooñ waaye euh, dañ leen di wax ne surtout léegi ñun suñ jamono ak côté médecine loolu lu ñuy loo xam ne eh, lu ñuy lu ñuy sukkandikoo la loo xam ne dañ koy dañuy appuyer pas dañuy su dañ ciy sukkandikoo mais day appuyer suñu wax ji que ne maslaxa yi da cee bari mooy ne gaa yi nga xam ne ñooy étude ñooy étude affaire sida nee nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo circoncis ñoom la ñu circoncis circoncis ñi def lool circoncision ñooñu ñoo gën a am chance mu bañ leen a dal ke ñi nga xam ne defuñu ko loolu lépp kon manuñu ne maslaxa amu ci kon nag imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi li mu ne lële dañ mooy dañ naan dañuy gis ne am na ci maslaxa amu ci te du fee te du mbugal dañ naan si maslaxa am na ci kon nag du wujub gi rekk a fi des léegi ñu ne leen ah yéen seen bi ñu ne waaw ndax ñoom set set bu leen faat bul fàtte ne set set affaire lañ indi woon ah ñoom set set kii lañ indi woon set set argument léegi ñu ne kon sixième bi euh, mooy li imaam alxataabi rahmatullah alayhi wax ne parce que xarfal dafa bokk ci shi'aaru diine ji mooy ci symbole l'islam ba ci lañuy xàmnewe yéefér beeg jullit beeg yéefér bi ba boo xamante ne dañu fekk ñoo xamante ne dañoo faatu comme ay mort de la tuerie de masse am walla benn foudre dal ay nit ñu faatu ñu ñëw bëgg xamuñ kan mooy jullit ak lool mu ne dañuy xool ñi xarfal ñu xam ne ñooñ ay jullit lañ ñi ko doonul ñu xam ne lu ñuy jullit kon nag comme que nag symbole diina jëla looloo tax day nekk di day nekk loo xam ne lu waral dañ naan ko comme li Abu Shama wax rahmatullah alayhi yu bari fii moom moo ko tontu Abu Shama mu ne sëriñu imaam eh, an-Nawawi boobule rahmatullah alayhi mu ne ah mu ne non eh, loolu moom xam nga ne loolu <laughs> Kisra ci bopp Qaysar ci boppam histoire am ba am na lu ko wane mooy ba muy laaj ana kan moo xarafal ci ci sama commune ci sama empire bi dañ ne ko juif yi ñoo koy def. fa mu toog maliku Ghassan indil ko benn arab boo xam ne dafa da ne moom lii la bàyyi dëkkam am yonent bu fa génn bu ab benn Qurashi nee na moom yàllaa ko yónni ñamu àndal daal di koy weddi non waa Quraysh daal di koy weddi ci loolu laa leen bàyyi ba ñu xoolee xool ko fuuyee ko gis ne moom dafa xarfal est-ce que kooku jullit la woon mais du jullit arab yi dañ ko doon def juif yi dañ ko doon def kon nag nan lañ mën a waxee ne loolu kon symbole l'islam kese la. que ne léegi bu <laughs> mais juif yi dañ koy def non si kon nan lañ mën a waxee ne bu ay nit faatu woon fii benn foudre dal dañuy xool rek ñuy xarafal ñu xam ne ay julli ah, loolu tekkiwul loolu man nga gis ñu xarfal ñoo xam ne yahud lañu am na yoo xam ne seen tradition dañ koy def comme arab yi ñoom dañ ko doon def ba loolu moo tax Abu Sufyan doon ñaawlu ku ko deful naan masuma gis ku rafet xel que aqlaf jii di. ki nga xam ne mooy Hiraql Qaysar kon nag loolu xam nga dalil boobu kon da gis ne euh, li imam Abu Shama wax mooy loolu la ñu bari ci chrétiens yi dañ koy def voilà même boo demee dëkk ba am na chrétiens yu bari dañ koy def mu ngi noonu affaire yu kii la léegi nag ñu ne c'est quant à seen dernier dalil bi bi imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi ne woon bi gën rafet lu mu gis ne moom mooy argument buy dëgëral ni ñoom lii farata la mooy xadiis Seydina Abu Hurayra bi nekk saxiixaay ni que ne Seydina Ibrahim alayhi salaam dafa xarfal fekk quatre-vingts ans la am fële ci al e, am nañu benn kii la bu nekk côté Cham benn village bu ne Cham côté yooyu am nañu ne mooy mooy aala bi ma matériel bi ñuy bi ngay bi xarfale comme niñ ko waxe woon aleyhi salaatu wassalaam ba pare mu sax ci Seydina Abdullah ibn Abbas këne bi suñu boroom naan dañu bañu naxtoo Seydina Ibrahim ci ay kàddu mu matal ko bokk na ci kàddu yooyu mooy dañ xarfal gi te suñu boroom ne summa awxaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima xaniifan wa maa kaana minal mushrikiin ma waxyu la ngeen topp eh, ci yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoonu Seyna Ibrahim mi nga xam dafa juboon xocc wëllif lépp loo xam ne mooy bokkaale la te bokkul woon ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale ci dëng-dëng wëllif lépp lu luy dëng-dëng kon loolu comme que suñu borom nag dafa wax yonente mi alayhi salaatu mu topp yoonu ko ba pare ñun jullit ñi mu ne wattabi'uhu topp leen ko ba moom la ko mu la'allakum tahtadun bu ko defee ngeen gindeegu kon loolu mooy wane ne topp Seydina Ibrahim ci yonent mi alayhi salaatu suñu boroom moo ko farataal mu topp ba pare ñun mu topp mu farataal ci ñun ñu topp yonent mi alayhi salaatu salaam te bokk na ci yim ko nattoo woon mooy xarfal kon xarfal day nekk loo xam ne farata la dañ naan nag loolu noonu lañ dul d'accord ñun waa jumhur parce que këne nañ ko topp pour gàttal quoi topp yonent mi salaam xam nga yéen a ko wax léegi rappali ngeen aaya bi nekk suurat Araf wattabi'uhu topp leen ko la la'allakum tahtadun topp leen ko moom yonent mi alayhi salaatu salaam yaa ayyuhalladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula yéen ñi gëm yàlla topp leen buur yàlla topp leen ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam du ñun ñëpp a ci d'accord waaw aaya la yoo xam ne ñun ñëpp a ci d'accord mais dañ leen di laaj yéen Shafi'i yi af'alur rasul xam ngeen ko seen téere usul yi da koy traité yéen alhamdulilah seen imaam moo njëkk bind ci usul imaam Ash-Shafi'i yéen xam-xamu mooy boroom xam-xamu usul yu bari ci yéen lañ bokk lii du ñun luñ leen di jàngal xam ngeen ko comme ni ñu ko xamee ñun waa jumhur af'aalu rasuuli sallallahu alayhi wa sallam jëfu yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan moo tax ñu koy catégoriser parce que du lépp du lépp lu mu jëf lu nekk dañ ko cee war a roy am na ci jëf yoo xamante ne farata la ñu roy ko ci. comme bi mu jullee di wane ni muy jullee ne ay kamaa ra'aytumuuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gis samay julli loolu farata mais kanta yeneen jëfam yi am na yo lan moo tax ñu naan lii nii def na ko sunna la ni mu doon tëddee bu doon dox afaal jibiliya jëfam yi pourtant suñu boroom daa ñu topp ko xam nañ ne yooyu duñ ko ci topp wala ku ku ko ci nee mooy du farata ñu topp ko ci ku ko ci topp ndax nag roy ko yaa gën ngeneen mais ñu ne farata la lan moo tax ñu koy classifier parce que jëfam yépp tolloowuñu dafa am yoo xam ne dañ ko cee war a roy am yoo xam ne warul ñu roy ko ci am yoo xam ne dafa xaaraam sax ñu roy ko ci comme yi nga xam ne suñu boroom moo ne ko xaalisatan laka min dunil mu'minin lii dama la ko defal exclusivement réservé pour yow keneen ci woy ngëm yàlla yi bokk ci ñu ne waaw comme que loolu lay nan ngeen mën a waxee ne comme que danañ ñun topp moom mu topp Seydina Ibrahim ñun ñu topp ko moom alayhi salaatu wassalaam que affaire bi kon day nekk far mooy kon ci yooyu noonu comme que xarfal ci la woon du farata dañ naan non non d'accorduñ ci loolu ga dëgg la mooy noonu lañ doon def sunnaay yonent yi la aleyhimu salaatu wassalaam mooy def ko moo gën fopp waaye nag àggul ci farata te wan nañ leen liy wane ne loolu noonu du farata ah. léegi ñu ne nag seen seen seen argument yi du yéen jeexal ngeen hein jeexal ngeen léegi nag ñun nag dañ leen di wax bi nga xam ne mooy argument bi leen di bi nga xam ne mu am ngeen du doom mooy ne comme que demee ne nii comme li ñuy wax rek ci dalil yoo xam ne dafa mbëkkante ñun nañ d'accord yéen suñuy dalil gis ngeen wax ngeen avec objectivité d'accord nañ xadis bañ digtaloon wérul mais dañ leen naan mais xadis yooyu même bu wérul mais mawquuf bi wér na ñun am nañ loo xam ne lenn loo xam ne wér na mooy yow ñun tukkee ne ci say kon li ñoo xam ne moom xam nañ ne wér na mooy tukkee ne ci sayyidina Abdallah ibn Abbas comme li imaam al-Bayhaqi mi bokk ci yéen Shafi'i yi te moo mujjee indi argument bi ngeen mujjee wax moom ci boppam nee na mawquuf bi moo dëgër mooy ne imaam Abdallah ibn moo ko wax argument de poids la ci ñun rawatina bu dee ci waxu ñun xawlu euh, saxaabi boo xam ne gisuñu beneen saxaaba boo xam ne dafa wuteeg moom loolu noonu dafa nekk loo xam ne waxu Seydina Abdullah ibn Abbas boobu mooy dafa nekk loo xam ne du dëgër la en plus li ñu leen ciy tegal mooy bu ñu jàppee ne argument yépp dañu mbëkkante mooy ittirab dafa am mooy dañoo mbëkkante benn ñoo nootal benn ci kaw léegi nag dafa am loo xam ne mooy al aslu fil ashiya mooy ne yi nga xam ne ndax yii nii affaire dagg ak yooyu lu metti la léegi nag ñàkk koo def gi loolu mooy ñàkk kii bi mooy li nga xam ne mooy cosaan bi mooy ne sharia du ma ñëw ne la euh, yow ni nga juddoo ak ni nga doxale ma ñëw ne la Eh, yow lii ngay def baaxul wala nii nii baaxul bu ma la nee baaxul yaa ma war a argument buy wan ne baaxul boo amul argument nag danga may bàyyi ci li ma newoon. kon nag yéen ba ngeen nee mbir mi farata la indiwu ngeen fi dalil ñun cosaani mbir yi ñun la àndal mooy ne du farata du farata waaye gaa sunna la sunna la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mbir mi ci àll. ci fitra la bokk fitra te mooy ni borom bi am ñu ne mooy diine ji am ñu ne mooy li suñu borom moo ñu doomu aadama ni mu ko bindee loolu ñun d'accord nañ d'accord nañ kon nag amu ngeen argument boo xam ne mooy tax ñu ne mbir mi farata la mbir mi day des nekk loo xam ne mu baax la voilà ndax al ashu fil as fil ashiya'i al ibaha li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa nekk loo xam ne lu dagan la waaw mooy baraatul asliya ci la ne mooy li nga xam ne moom <laughs> ca aslu ca cosaan ba noonu la ñun manuñoo ñëw di imposer dara sans dalil kon manu ngeen mbir mi farata la sans dalil kon nag mbir mi mooy suñu wax a gën a dëgër appuyer koog li imam Seydina Abdullah ibn Abbas ne te loolu wér na ci moom que mbir mi dafa nekk loo xam ne sunnatun lirrijal makramatun linnisaa kon lool mooy li gën a dëgër insha allahu taala ci masala boobu léegi tey dañuy yem ni jotaay bii di ñëw ndax suñu waxtu daa dañu war a génn léegi léegi dans une dans deux minutes insha allah kon dañuy yem foofu ndax boo nañu àggale pour affaire côté jigéen ñi ak li nga xam ne moo jëm ci kañ lañ koy def xarfal kañ lañ koy def ban waxtu bu waa ji nekkee paa wala bu nekkee liir wala bu nekkee ban waxtu lañ koy def Euh, ci kaw waa jumhur nag seen wax a gën a dëgër mais tekkiwul ne bu kenn xarfal ko niñ la waxoon dañ ne def ko loolu mooy sunnaa yonent Yàlla mi saar saam mais manuñu ne ku ko deful def nga lu xaraam wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina a wa ala alihi wa la ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi